alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa muy xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ma zilna wa naxnu bi makka ñu ngi makka ba léegi ñu ngi ci débiwu tawaaf bi ma'a rasulillah alayhi afdalu salaati salaam ñu koy xool di ko topp moom sallallahu alayhi wasallam à travers bëtu saxaaba yi radiyallahu anhum ñi ko fekke woon te nettaliñu ko ana naka la defa woon tawaafam bi bi nga xam ne ci lay door a dëgmal agsi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ngi woon ci jataay bi weesu gisoon nañ tuuti ci njariñ yi nga xam ne ak ngëneel yoo xam ne alxajarul aswad daal dina koy am ndax fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa la toll nii te gisoon nañ ci jataay bële ko jiitu woon te ne def ko fóon ak façon liñ koy fóone yépp sama yi nga xam ne saxaabatul kiram alayhim ridwaanullah toxal nañ ñu ko ñu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ tamit beneen masala mooy est-ce que gii nii yonent bi sallallahu alayhi wa muy tawa tawaaful qudum muy tawaaf bi nga xam ne moom lañ naan tawaaf de bienvenue waaw muy tawaaful qudum muy tawaaf de bienvenue bi est-ce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu koy def tànkam la ko defe walla bokk dafa war loolu gisoon nañ ko waxoon nañ li gën a dëgër inchaa allahu taala ci waxu boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim mooy ne tawaaf bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ko defe woon mooy tànkam mooy tànkam te loolu gisoon nañ dalili walillahi alhamdu wal na mu amoon beneen question boo xam ne daf ci aju woon surtout ci wàllu war gi waxoon nañ na li gën dëgër mooy war googu nag mu waroon moom alayhi salaatu wassalaam mooy ne ci yeneen tawaaf la te gisoon nañ ne tawaaf yi ñetti façon tawaaf moo am muy tawaaful ifaada muy tawaaful qudum mooy bu njëkk bi te moom lañ tollu nii ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi door a dëggu Makka muy tawaaf de bienvenue buy door a agsi mu am beneen tawaaf boo xam ne moo loolu moo gën a siiw ci tur yi sinon tawaaful quduum am na yeneeni tur comme ak tawaaful qaadim ak yeneen ak yeneen ah tom bari na ay tur mu am beneen tawaaf boo xam ne moom nañ naan tawaaful tawaaful ifaada tawaaful ifaadati mooy bi nga xam ne mooy ar rukna mooy bi nga xam ne mooy ponk ci aj gi te suñu borom bi mu naan ñoo wal yatawafu bil naa atiq tawaaf googu la ci boobu la ci jublu woon te boobu la doon wax muy tawaafu rukna muy tawaaful ifaadati li tax ñu tudd ko ifaada ndax nit ñi dañuy bëbbe jóge fi nga xamante ne nii mooy fekk bàyyeekoo nañ Arafaat dem Muzdalifa jóge foofu jaar Mina bëbbe foofu nag nekk mbooloo mu rëy ñu songu kaaba gi ngir defal li nga xam ne ub jubali ca kaaba ga zaadaha llahu tashrifan wa ngir def li nga xam ne mooy tawaaf boobu bëbb googu ñuy bëbb moo tax ñu koy woowee tawaaful ifaada te mooy ar ruknu mooy e, ponk aj yi kon deuxième baa gi ginnaaw bi ñu gisee al ihram muy fa nga yéene yéene bi muy ndax innamal a'malu binniyat beneen bi mooy tawaaf mais ñun tawaaf bi nekk ponk bi agsee guñ ci ndax mooy tawaaful ifaada te mu ngi xewoon ci li nga xamante ni mooy dixième jour bi ci weer wii ñu nekk ànd ceeg yonent bi sallallahu alayhi sallam muy weeru dul xijja ci xajjatul wadaa ñu ngi nii nekk Makka yonent bi alayhi salaatu wasalaam ban bis la agsi muy yawmul ahadi le 4 min dil xijja min dil xijja muy quatrième jour ci dul xijja ci la aksi moom alayhi salaatu fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima léegi euh, tawaaf mooy boobu mooy mooy bi nga xam ne dixième jour muy ifaada mu am beneen tawaaf bu mujj muy tawaaful wadaa'i muy tawaafu tàggatoo mooy tawaaf bi nga xam ne nit ki ci lay tàggatoo ak kaaba gi dem tawaaf ko daldi ñibbi mooy bu dee ne dara deseetu ko lum fi def lu dul ñibbee ko dese balam koo def mu daldi bala moo dem mu mujj lu mujj lu muy séq kenn màkk ak lenn muy wër kaaba gi daldi dellu ñett yooyu waxoon nañu ko dinañ ñëw ci seeni àtte léegi mooy bu ci nekk la mooy àtteem waaye ñu ngi xajarul aswad ñu ngi ci kaaba gi hein muy euh, waxoon nañ la que kon yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi mu jàppee dugal tànku ndeyjooram ci jàkke ji bim sëy ne kaaba gi mu ñaan li mu ñaan ak euh, bi muy dugg ci jàkka ji mu ñaan li nga xam ne mooy ñaanu booy dugg jàkka ah léegi nag mu des leneen mooy moom alayhi salaatu wassalaam bi mu agsee li mu def direct dafa jubal ci coin bi nga xam ne fa la alxajarul aswad ne waxoon nañ la dañ koy wax al foofu ak beneen coin bi dañ leen di wax ar rukn ar ruknaani al yamaniyaan wala ar ruknayni al yamaniyayn hein léegi nag euh, <coughs> bala ñu jàll fii mooy lu am njariñ ak lu am solo mooy ñeenti coin kaaba gi xam nga junjoon nañ ko keroog waaw doo ñu ci wax lu gën loo xam ne dañ koy jàpp une fois partout ñu ne la bismillah insha allahu taala quatre coins la Kaaba gi daal di euh, euh, constitué muy ñu tudd leen ay rukn ar ruknul yamaani hein euh, nañ wax ñeent yi d'abord dafa am ar ruknul aswad ah ak loolu mooy un ar ruknul aswad mooy ruknu bi nga xam ne coin bi nga xam ne fala xajarul aswad féete ak ar ruknu al yamani ak coin bi nga xam ne fala lam féete fala moo féete yaman mu am yeneen ñaari ruknu yeneen côté yi ñoom en fait ñaar yii nii muy ar ruknu bi nga xam ne fa la xajarul aswad nekk ak ar ruknul yamaani yi ñaar yooyu la ñuy tudde ar ruknaani al yamaaniyaani wala comme li ñu wax sànq ar ruknayni al yamaaniyayni léegi nag li tax ñu koy woowe ar ruknaani al yamaani yaay ar ruknaani al yamaani yaani alors que ruknul yamaani moo tax ruknul yamaani nekkul ne fa la xajarul aswad nekk buñ ne ar ruknul yamaani kese mooy benn coin lañ wax boobu mooy beneen côté bi waaw mais ruknu bi xajarul nekk lañ naan ruknul xajaril aswad voilà rukn xajar al aswad ruknul xajar al aswad ah ah léegi léegi lu tax kon ñu naan leen alyamaniyeen loolu li taxlib waaw loolu li taxlib li tax li koy wooy mooy li taxlib parce que dañoo jël bi def mu jël la dessus ci beneen tur bi waaw au lieu ñu naan ar aswad ak ar ruknul yamani yi ñaar yooyu yëpp ñu leen di wax ar ruknul yamani yaay bu ñu leen boolee comme ni nga xam ne ash-shamsu wal qamar ñu naan al qamaraani waaw ñu naan al qamaraani te kenn du wax mooy al qamaraani bu ñu ko waxee xam nga ñaari weer amut xam nga ñaari weer amul mooy dafa am weer wi ak jant bi comme buñ ne al umaraani al umaraani jublu ci Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar loolu li taxlib waaw mais tekkiwul ne Seydina Abu Bakar daa a tudd Umar après keetu euh, Seydina Abu moo euh, Seydina Umar léegi ku nekk tudd noonu déedéet li taxlib la rek comme tamit ni ñuy waxee baay ak yaay al abawaan ñaari bàyyi voilà ak ni arab yi waxe ndox ak tàndarma ñu naan al aswadaan waaw comme na xadiis ba waxoon doon nañ toog ñett kër yonent bi alayhi salaam cin du fa tàkk ñu ne waaw sayyidatu Aisha mais ana ci lan ngeen doon jàqu ne kon lu ngeen mu ne illal aswadaan waaw ñaari ñuul yi muy ndox ak li nga xamante ne mooy tàndarma waaw loolu taxlib la loolu nag mais loolu gisoon nañ ko sax non gisuñu ko mais c'est que préciser wuñ ko mooy pour euh, pourquoi parce que xam nga bi ñuy gis xare yi bi ñuy gis xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ que xare yi euh, en tout cas yi ñuy tudd yëpp mooy bi ñu gis yëpp di ko boole ci li mu xare yi tekkiwul ne yooyu yëpp xeex da cee am ghazwatul abwa loolu xare amu fa woon muy waddaan yonent ma lay dafa dem am ñum toppi dafa amoon dem bokk ñoo xam ne ñoom la doon kari ñu mooy uh, mujjul àntu njëggum Quraysh ainsi de suite ak yi nga xam ne dafa dem xare amul comme Badr euh, Badr bu njëkk bi Usfan mu mu dem topp woon ñoom Kurz ibn Jaabir ñu rëcc ginnaaw bañ songee troupeau Médine yi léegi loolu euh, nga ne bon loolu yéene bi la yéene bi moo tax parce que en fait dafa am benn mbokk boo xam ne dafa laaj laaj yooyu bokk na ci laaj yim laaj day day topp mbir mi euh, jazaahullahu xayran dafa laaj laaj bu mel noonu mooy lan moo tax euh, kii yi dafa dëppook yi ñuy gis taxriij lan moo tax par exemple parce que bu dee exemple bii ma joxe mooy d'accord innamal a'maalu binniyaat ba muy génn xare la woon mu génn ngir lii ngir kari am njëgg sax ñu boole ko ci xare yi naan abwaa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaan safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihim ah wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanu thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami ah hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysi' wal ahzaabu laa tanami ah ba ainsi de suite hmm? wa umratun lil qadaa fathun hunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fii qusuurihim mooy ne boo seetloo loolu boo seetloo mooy ne yi nga xam ne comme bii ñoom waddaan ñoom usfan mën nañ ne al a'maalu bin innama al a'maalu binniyaat mais pourquoi umratul qadaa ñu ko ci boole wa umratun lil qadaa fathun hunaynun fath d'accord nañ fathu mais pourquoi umratul qadaa ñu boole ko ci te du xare accord lañ amoon ak ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh yi hmm? lañ amoon ak kuffaaru Qurayshin muy accord boo xamante ne nii Quraysh Quraysh ñoom ñoo waroon a lan ñoo ne yonent bi saa saa da ngay ñibbi ba bii di ñëw nga door a ñëw aj nga door a ñëw umra loolu d'accord nañ mooy accord mooy di kon ko xam nañ ne ba bañ ne ko trois jours lañ la may jour kanda ba la di ñëw mais kon ci septième année mais loolu pourquoi ñu koy boole ci xare yi dañ naan la loolu li taxlib waaw li taxlib tekkewul ne xare la de du xare mook lii waniroo ar ruknul yamani ak ar ruknul aswad ñu naan leen al al ar ruknaani al yamaniyaan boole leen benn tur ci ne ñoom ñoo féete yaman alors que bokkuñu mooy ruknul yamaan yi bële la mais li taxlib la parce que mooy taxlib mooy dañoo nootal tur bii ci kaw yeneen yi mooy ne umratul qada umra la dëgg la xare taxu leen woon a jóg dañu dem umra ji mais comme que dafa newoon ci sillage yu xare yi ah nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon génn di dem ci xare yi mais boobu dafa mel lépp entre parenthèse la bi ñuy tudd xare yi nag ñu boolewaale ko ci ci kaw noonu mais tekkiwul ne moom xare la woon voilà mooy moom du xare mais loo lii nii moo tax <laughs> voilà ar ruknaani al ak gi yóbbu nañu ci <laughs> réponse boobu <laughs> ak voilà te lool li la koy gën woon mooy xam nga ak gii nii kenn boolewu ko ci yonent balay saar saa ma ngi aji màkka fële da doon umra ñu boole ci umra ji parce que umra ji dafa nekk période boo xam ne Quraysh ñoo yoroon màkka hmm? Quraysh ñoo yoroon màkka tekki muy kuffaaru Quraysh ñi tekki ab entre parenthèse dañu may yonent balay saar saa trois jours yoo xam ne ngay ñëw umra nga delluwaat loolu nag lañ boole temps comme que xare yi mooy xare yee ko ndar képp mais après loolu gis nga xare ci wa umratun lil qada lu ci tegu fathun xunaynun wa taa'ifun tabuukun liruumin fi qusuurihimi te ca kanam amoon nay xare ah wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu gatafaanu thumma buhraanu uhdun waqatul ghumami hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'dumatin muraysi'u wal ahzaabu laa tanami ah léegi waa umratun dóor a ñëw lil qada ah kon mooy dafa nekk ci période boo xam ne période xare la woon moo tax ñu boole waale ko ci noonu mais tekkiwul ne xare la woon <laughs> moom voilà loolu euh, euh, euh, wa jazaahu llahu léegi kon bu ñëwee xom al ak al aswad ñoom ñaar lañ naan kon al al ruknaani al yamaniyaan waaw moo tax buñ ne ar ruknul yamaani kese yem ci du xajarul aswad de déedéet déedéet dafa am ruknul yamaani bi féete yaman am ruknul aswadi boobu li tax ñu tudd ko parce que xajarul aswad muy la pierre noire xeer wu ñuul woowu foofu la nekk moo tax ñu ne ruknul rukn ar ruknul aswad fi nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy fo pilier ci kaaba gi benn poto bi nga xam ne fa la xajarul aswad ne beneen bi moo féete yaman mu am yeneen ña yeneen yeneen façon yeneen yeneen côté yi mooy yi féete yeneen côté yi ñaar yooyu lañuy ñuy woowe ash-shamiyan hein parce que ñoom itam naka noonu mooy euh, ñoom dañ ne Sham lañ féete ñoom itamit ci ci la sinon benn bi am na buñ naan ar ruknul iraqi bi féete côté iraq wa ak ar ruknu ash-shami mais li taghlibi moo tax ñu daal di leen boole noonu wallahu ta'ala a'lam euh, léegi nag mu des fii nii ginnaaw bi gisee lii mooy gis nañ istilaamul xajaril aswad kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah dafa nuyu xajarul aswad mais am na beneen affaire mooy euh, masala masala est-ce que dagan na ah est-ce que dagan na walla bokk est-ce que mën nañoo ñëw di di di nuyu yeneen parties yi ah est-ce que loolu mën naa nekk loolu noonu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute waaw boroom xam-xam yi dañ cee wute ah muy li ëpp l'écrasante majorité hein dañu ne alxajarul aswad kese ak al ak ak ak ruknul yamaan yi ñaar yooyu la te liñ leen nuyoo bokk dafa wute mooy du du benn de. waaw du benn de moo tax xajarul aswad waxoon nañ ko mooy fóon même sujjóot ci sax mën naa nekk parce que riwaaye yi ko wax comme niñ la ko tudde woon wala taxaw teg ci sa loxo nga fóon sa loxo wala bu dee yat nga yor nga teg ko ci nga fóon ko wala bu dee dangaa yor yoru yat nga joxoñ ko ci nga wax allahu akbar wala nga ne bismillah allahu akbar wala bu dee dangaa sori nga jàkkaarloog moom ah nga ne allahu akbar am na boo xam ne nga tàllal loxo nga tàllal sa loxo après nga ne allahu akbar nga nuyu loolu ay façon nuyoo la léegi nag ar ruknul yamaan yi moom nan lañ koy e, nuyoo beneen côté bi foofu nag kenn du ko kenn du ko nuyoo lu ludul ni yonent bi alayhi salaam defoon waaw mooy ne côté boobu kenn du ci teg par exemple kenn du ko fóon waaw kenn du ko fóon déedéet parce que loolu rotul du loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon waaw loolu loolu euh, kenn du ko foon mooy ar ruknul euh, euh, parce que da ko naka nag léegi nag mu des naka lu ko naka naka naka naka ko naka naka kon la ko defe woon hein nan la ko defe woon nan la ko defe woon mooy li mu def yonent bi aleyhi salaam mooy bi mu ñëwee ba euh, foofu ar euh, ar ruknul euh, bi nga xam ne mooy bi bi al al al parce que moo nekk ci yaminu kaaba bi ah boobu sa loxo nga ciy teg waaw ndax li mawlaana ibnu umara no no waaw ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu wax mu ne lam ara annabiya sallallahu alayhi wa sallam yastalimu min al bayti illa ruknayni al yamaniyayn hein te nan la koy def ak loxoom waaw bu rombee da ciy teg loxoom waaw après mu teg ko ci gémmiñam waaye nag du ñëw ba ci foofu ci point coin bi di ko fóon gémmiñam comme ni mu def euh, ci xajarul aswad noonu la ñuy nuyoo li nga xam ne mooy ar ruknul nga xam ne sa loxo ngay teg bu dee man nga ko mais bu dee daf laa sori wala nit ñu bari lool da ngay tàllal sa loxo rek waaw mais bu dee ne lële la mooy bu dee ne daf laa jege da nga ciy teg sa loxo après nga fóon ko noonu ngay def ah kon nag mu ngi kon noonu la ñuy fóone li nga xamante ne mooy loolu ci ndax xadis bii nga xam ne léegi kan moo solo xadis bi mu ngi xadis bi euh, mu ngi ci saxiixayni Hmm? lam ara rasulallahi benn bi eh, yastalimu moo nekk ci sa imaamul Buxaari imaam Muslim lam ara rasulallah ba léegi mawlaana ibn Umar yamsaxu min al bayti illa ar-ruknayni al-yamaniyayni hmm? am na ci beneen riwaay boo xam ne dane lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastalimu min arkaanil bayti illa ar-rukn al-aswad walladi yali min naxwi duuril jumahiyin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah doonul woon nuyu ci kowewu mooy e, kaaba gi mooy piliers yi nga xam ne ñoo ñoo wu kaaba gi lu dul ñaar yi nga xamante ne mooy ar ruknul aswad bi xeer bi nekk ak bi nga xam ne moo nekk côté duurul jumahiyin waa banu jumax mais foofu mooy al yi Hmm? kon nag affaire baa ngi noonu ah, léegi ginnaaw bi ñu gisee lii mooy lan mooy àtteey yeneen côté yi waa kay li ñu waxoon sànq mais yeneen côté yi dañ leen di nuyu wala déet ñu ne la non li gën a dëgër mooy duñ ko leen nuyu mais nag wuute la comme niñ la wax sànq parce que dañu jële ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala am na lool euh, kii la woon. Euh, lu euh, mu tudd dafa amoon wuute entre am na ci ñoom ñoo xam ne ku mel ni Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan waaye naka noonu jële nañ ko tamit toxale nañ ko ci al imaam al Hasan ak al Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ak tamit Seydina Zubayr ibn al Awwam ak naa Jaabir ibn Abdillah ak Seydina Anas ak Seydina Urwa ibn Zubayr ñooñu ñépp jële nañ ci ñoom toxale nañ ci ñoom këne ñoom dañ ne ma ne ñoom sopp nañu ñu nuyu coin yépp waaw pas que xajarul aswad ak euh, euh, ruknul aswad ak ruknul yamaan yi yeneen coin yi mën nañ leen a nuyu waaw léegi mais sauf que ni ñuy nuyoo ruknul ruknul aswad dafa wute ruknul aswad bu dee nit ki am na possibilité teg ci ay ay tuñam da koy def mooy fóon alors que beneen bi wax nañ la sànq ruknul yamaan yi da nga teg sa loxo nga fóon sa loxo bu dee da sore da ngay tàllal sa loxo nga fóon ko ah léegi mu des euh, yeneen yi ñoom ñu nekk noonu la def wala wala ñu ñëw di ci euh, mooy noonu la nuyoo yeneen ko ay yeneen bi mooy al iraqi ar ruknul iraqi ak ar ruknu shami te ñu leen di wax ar ruknaani ash-shamiyaan loolu noonu ñoom noonu lañ loolu lañ jële ci ñoom parce que euh, même Seydina kii Mawlaana Ibnu Abbaas Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma euh, dane mas na wax euh, fekk Seydina Muawiya ñëwoon fa daldi woon si bon mu ne Euh, mu ne kii mu gis muy nuyu muy nuyu yeneen coin yi mu ne ko mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyuwul woon lu dul ñaari ruknu yi ar mooy ar ruknul yamani ak ar ruknul aswad muy fi nga xam ne ci la xajarul aswad nekk ak li nga xamante ne nii mooy beneen ruknu al yamani bi féete côté yaman waaw léegi nag Seydina Muawiya ne ko amul ci ci ci ci ci ci laysa min arkaanihi mahjura ah laysa shay'un wala min arkaanihi mahjura ne ko amul lenn ci arkaanul bayt mooy coin mooy pilier Kaaba gi amul dara loo xam ne luñ ci lu ñuy gàddaay la loo xam ne dañ koy bàyyi noonu te duñu ko duñu ko duñu ko do mooy gàddaay ko moo tax moom mu ko jàpp na ne lépp lañuy nuyu waaw ah, euh, kii nag euh, lii nag lu jar a bàyyi xel la parce que euh, riwaay bii di wax nii parce que am na riwaay yoo xam ne dañu xalbu affaire bi dañu ñëw nettali ko de telle sorte que que ne en fait Seydina Mawlana Ibn Abbas moom moo ko doon def Seydina Muawiya ne ko eh, ne ko Ibn Abbas yow yonent bi alayhi salaatu salaam doonu woon doonul woon foon doonul woon nuyu lu dul ak ruknaani al mooy ruknul xajarul aswad ak ruknul yamaani ñaar yooyu rek Mawlaana Ibn Abbaas ne ko amul ci ci ci ci ci ci néeg bi dara loo xam ne lu ñuy gàddaay la loolu nag ak ak ak qalbu la waaw. moo parce que loolu jël nañ ko ci ku mel ni Qataada waaye mooy loolu qalbu la ci moom mooy def ko loolu lañu naan qalbu ci ilmul hadith mooy nga jaawale mooy da ngay jël lii li waroon nekk ci kanam nga def ko ci ginnaaw nga jël li waroon nekk ci ginnaaw nga def ko ci kanam waaw mais Seydina Muawiya moom moo doon def loolu moo doon nuyu lépp naa Seydina Mawlana naa baas ne ko ne ko inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yastalimu hadayn yonent mi alayhi salaatu salaam kat doonuloon nuyu ñaar yee nga ci boole mooy al-Iraqi ak ash-Shami moom mu ne ko inna rasulallahi moom kii boog ne ko Seydina Muawiya ne ko in inna laysa laysa fil bayti shay'un mahjura amul dara ci néeg bi loo xam ne lu lu ñuy gàddaay la hmm? moo tax ah, ba nga xam ne ci la ko kii euh, maw euh, kii euh, Seydina Muawiya wax lool mu ne ko laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana ne ko doy nañu ci yonente mi alei satu salaam xasana royukaay bu baax mooy ne moom dafa jàpp ne te loolu mooy li nga xam ne moom la waa jamaahiru salafi wal xalafi wax waaw këne ruknal yamaani ar ruknaanil yamaani yey ni wala ar ruknaynil kese la nuyoo noonu waaw ndax xadiisu Seydina Maulana ibn Umar bi ak li Maulana ki nga xam ne mooy Ibn Abbas wax nii kantaa yeneen ñaar yére kenn du leen nuyu te loolu dafa amub xikma bu ci nekk lu tax parce que mooy këne al xajarul aswad fi mu nekk ruknul xajarul aswad lool en fait dañoo deful historique bi parce que dañ ko defoon ci zaadul xujaaj te lool bañ koy def <laughs> si gisoon nañ ko waaye lu may wax nii bi ñuy tabax càkk kaaba gi gis nañ ko si bien sûr gis nañ ko ci siira bi tamit mais loolu dafa yàgg mooy tabaxu kaaba ga hein ba nga xam ne ab ci ragaayu biñ ko tabaxaatee waa Quraysh gis ne ñoom seen seen nafaqa dafa des te xadiis boobu Mawlana Ibn Abbas moo ko nettali mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi këne waa Quraysh bi ñu ñëwee dañuy tabaxaat kaaba gi biñ koy tabaxaat dañoo ñëw ñoom seen nafaqa doyul mooy alal ji ñoroom financement bi doyul te bañ koy dajale lañ waxoon bu fi kenn indi bépp képp ku fi indi alal joo xam ne alalu sàcc la wala alalu loo xam ne njaay mu daganul la wala yooyu duñ ko nangu hatta kuffaaru Quraysh yi ana yi nit d'accord nañ ne lii moom dara lañ ko dul nangu lu leew lañ ciy def parce que néegu suñu borom muy al-Ka'batul mu fa moom la ñuy tabaxaat moom la ñuy rénover ba nga xam ne ci lañ dajale alal yëpp liñ am mu dagan bañ koy tabax matut waaw ñu tabax matul ñu yemale kaaba gi foofu mais kaaba gi gënoon na gudd lool mooy li ñu naan xijru euh, euh, loolu ci kaaba gi la bokkoon ci kaaba gi la bokkoon voilà mais loolu ñu ci ñëw incha allah mooy loolu gisoon nañ ko que ne loolu la loolu moo tax comme que ñaar yooyu dafa matul woon ñu yemale ko foofu. loolu avant loolu mooy xikma yonent mi alayhi salaam ñaar yi nga xam ne leer na ne ci lañu muy xajarul aswad ak ruknul yamaan yi mu nuyu yooyu yeneen yi nag nuyuwu leen te Mawlaana Abdullah ibnu Zubayri li taxoon mu ko doon nuyu mooy ne ibnu Zubayri radiyallahu ta'ala an moom dafa tojoon kaaba gi tabaxaat ko bi mu jiitee Makka comme que tabaxaat na ko ba mu mat dugalaale ci xijru Ismaayil loolu dugalaale ko ci mu ñëw nag def lan ni mu def moom mu daal di moo tax mu doon nuyu mu doon nuyu loolu mu ko du ci doon boole loolu noonu lu am solo la kon mën nañ ne loolu mooy niru ne mooy xikma bi tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon nuyu ñaari poto yooyu te yeneen côté yi doon leen woon nuyu ndax ñooñu bokkuñu woon moo tax ñoom ngëneel gi ñu am yeneen ñaari poto yooyu amuñ ngëneel gi waaw ndax lee ci xawaayidu mooy ñaar yee ci xawaayidu Ibrahim alayhi salaatu wa salaam la ne woon alors que ñeneen yële mooy matul mooy ne dañ koo tabax ah te affaire bi waroon na ëpp foofu mais comme que seen économie foofu la yemoon moo taxoon waa Quraysh yemale ko woon foofu kon da ngay gis tamit comme li ñu wax léegi xikma bi tax Mawlaana Abdallah ibn euh, euh, az-Zubayr radiyallahu anhuma doon bi mu ko tabaxaatee toj ko tabaxaat ko hmm? gaa yi léegi moom mu doon nuyu yépp parce que dane mooy comme que yeneen bi alayhi salaatu salaam mooy ñaar yële parce que ci qawaayidu Ismaïl lañ Ibrahim ak Ismaïl ci lañ ne woon alors que ñaar yee moom new ci woon moom loolu moo tax moo tax loolu ah, moom comme que tabax na ko ba boole ko ci loolu moo tax mu doon nuyu loolu moo tax it képp koo xam ne dane mooy mooy Mawlaana na Zubayr loolu ñuy nettali ci moom looloo taxoon mu ko doon def parce que dafa gis ne yële yonent mi alayhi salaam da leen doon nuyu te yooyu mooy ci fondation yi Seydina Ibrahim defoon ñoom moom ci lañ alors que deux yi bokkuñu ci ndax matul moo tax ba mu ko matalee ba mu newee euh, xalifa foofule daf ko tojoon defaraat ko waaye après comme ni ñu ko xamee <laughs> te tuddoon ko <laughs> alxajaaj dafa ñëw catapulter foofu toj mbir yi ah, ñu daal di koy rey suspendre daal di koy pendre ca buntu. Kaaba ga buntu ca euh, Makka comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisawoon moom ci tarjamaam Seydina Abdallah ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu anhuma kon loolu moo am ci affaire bi ah kene kon masala bi ñaar yi ñuy nuyu te loolu mooy li nga xam ne moo mujj sax daanaka amatul ñeneen bon ñoo xam ne à part ñi ñu la fi tuddal ñii ci salaf yi ñoo xam ne dañ ne dañ koy dañ koy nuyu ba léegi Eh, waaye ar ruknul yamaani ak ar ruknul xajarul aswad ruknul aswadi yooyu la ñuy nuyoo te loolu comme ni nga xam ne loolu la mawlaana ibnu Umar comme niñ la ko waxe sànq non mawlaana ibnu Abbaas waxoon na Seydina Muawiya radiyallahu anhuma loolu la Seydina Umar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu waxoon Seydina Ya'la ibnu Umayya radiyallahu taala anil jamii bi nga xam ne da ko doon tere ne ko bul nuyu yeneen ñaari poto yu féete nale mooy al iraqi ak ash-shami parce que ñaar yooyu noonu mu ne yooyu noonu lanaa fi rasulillahi uswatun xasana moom seydna umar ibnul xattaab mu ne ñun doy nañu am nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy nañu sëkk uswatun xasana mooy li mu def di dara duñu yaatu lu dul li mu def lu mu deful nag ñun newuñu fi di ko def kon loolu mooy sunna yooyu la ñuy nuyu mais paa yeneen yële même xijru Ismaïl sax bokku ci waaw mooy loolu mel ni arc nekk ci kanamu kaaba gi noonu loolu ci biir kaaba gi la bokkoon mais comme niñ ko waxee léegi waa Quraysh comme que seen nafaqa matut woon looloo taxoon ñu daldi woon koy yemale foofu kon loolu moo jëm ci wàllu kon kon gis nañ kon kon quatre point yi xam nañ la kat mooy ruknul yam ruknul aswad moo ci gën a tedd fa la xajarul aswad nekk ruknul yamaani moo féete ci yaminu makka e, kaaba gi ah am ruknu shaami te tamit moo féete yaman moo am ruknu shaami bi féete sham ak ruknul iraqi ñaar yooyu ñu leen di wax ash-shaamiyaan kanta xajarul aswad ak al yamaani ñu leen di wax al yamaaniyaani li taxlibi wallahu taala aalam léegi nag kon daanaka kon léegi moom pare nañ ci kaaba geeg yooyu la desoon ci construction bi loolu gisoon nañ ko ca début siira ba ca avant révélation bi ba yonent mi aleyhi salaatu salaam doon leen réconcilier kan mooy teg bañ ne ana kan mooy teg xajarul ah, aswad bañ ko tawaxee ba pare léegi nag buñ ñëwaatee kon nag ñu ngi waat ci suñu tawaaf bi ah yii nii dafa am solo <laughs> waaw yii ñoo am solo yii ñoo jar xam gars yi fii mu ne monument yu ne fi am na gaa yoo xam ne fii mu ne statue de la liberté liñ ci am xam liñ giñ ko xam Tour Eiffel fii mu ne boo leen waxoon kan moo defar Tour Eiffel ñu wax ko ban année ñu wax ko daanaka sax di bàkkoo ne way d'ailleurs j'ai visité la Tour Eiffel d'ailleurs di la montrer ay photo ki xam kan lañ kañ lañ ko tabaxat lan moo taxoon ñu tabax ko ah pyramide de Gizeh yooyu abu simbal ñooñu ñëpp mu xam leen sawaay après boo ko waxee ci kamba gi moom mu mel ni xamu ci dara loolu nag moom moom moom moom moom ñaaw na lool waaye cib jullit waaw loolu moom ñaaw na lool cib jullit lii touriste yow daal kon yow affaire touristique gi daay yow yooyu kii mais sa yëfi diine moom li nga xam ne muy kaabatal musharrafa xamoo ci tuus ah <laughs> buñ na nee mais koy lan la tudd sax <laughs> manoo ko xam xamoo ne lii mooy ar ruknul yamaan yi ruknul shaam yi ruknul iraq yi ruknul hajaril aswad yi yooyu yëpp xamoo ci tous ba pare xamoo ñu ne la lañ ci nuyu xamoo ko loolu moom ñaaw na lool wax dëgg boo xamee yile ci jullit nag waaw te war ngaa seetaat sa bopp bu baax te xam ne nag sàggan nga lool waaye waaw sàggante bu mag moo la dugg waaw xam capitalu monde bi monument yi gën a mag ci dë muñ la wax nga xam fa monument bu fa gën a rëy ah waaw hu foofu hu voilà la tour de Londres xaw ma lan waaja montre Londres ba yow lu ne nga xam ko hein ci yooyu alors que Kaaba gi xamuñu dara nga foog ne c'est normal c'est pas normal ça <laughs> waaw c'est pas normal en tant que jullit <laughs> <laughs> loolu lépp day wone décadence bi nga xam ne moom la jullit ñi ñun moom lañ newe waaw léegi kon walillahi alhamdu wal minna suñu boroom def nañu wax ko fii leeral ko ba léegi ñu ngi ci xajarul aswad léegi mooy léegi nag mu des kaay eh, eh, yow tawaaf yi nii moo ñu defee après buñ mooy tawaaful xuduum lañ ne léegi wax nga ñaata façon tawaaf ñoo am léegi dañoo bëggoon a xam mais tawaaful xuduum bi eh, mais te ma ne la mais tee nga maa bàyyi ma àggale ba pare affaire bi mooy sa saa salaam léegi mooy fóon na xajarul aswad loolu pare nañ ci ak ni mu ko fóone léegi ñett yu njëkk yi wax nañ la ko daf koo def wax dox xam ba ah ya xubbu mooy dox bu gaaw boo xam ne tànk yi dañuy jegewante mooy waaxu rek xam nga loolu nañ ne gëléem du ko loolu du gëléem xam ba moom mooy waajee ko defal moo tax <laughs> ñu waxoon la ne loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi mooy ñett yu njëkk yi da def waaxu bu njëkk ba mat minal minal asu minal xajaril aswadi minal ruknil aswadi ila ruknil aswadi comme li imam Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wax ci xadiis yi nekk yi comme ni ñu ko gise woon yeneen ñeent mu daal di koy dox léegi eh, mooy fóon na xajarul aswad booy tawaaf nooy def loolu doo may woon ñu wax ko ba pare ma non xaaral non c'est que wax nga fi ñetti tawaaf yi dama bëgg nga wax ma ñett yooyu ak lan mooy seen àtte waaw ku nekk ban wàccuwaay la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi en tout cas al madahibul arba'a yan wàccuwaay lañ leen jox après buñ paree ci loolu après nag ba ma xam loolu nga duggal ma nag ci tawaaf bi ak lan bu dee yoreen saa salaam ñaan na fa ak lan la doon wax après buñ paree ci lool nga jàll ci lan moo ci tegu ma ne la noo li ci tegu nañ xaar waaw maqaamu Ibrahim ah loolu ak julli beeg yooyu dinañ ci ñëw ñu continuer ba léegi ñu ngi ak yonent mi fi nga xam ne mooy xajarul aswad léegi nag kon kon lii nii ab ab kii la mooy kon kon ñetti façon tawaaf voilà dañuy régler pour lii mooy deuxième ponk ginnaaw ihram comme niñ la ko waxe woon léegi mooy euh, at tawaafu bil bayt mais wax nañ la bi ciy ponk mooy al ifaada mooy bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam def def bisu tabaski léegi nag bu ñu fa àggee fii dañuy wax rek dañuy wax rek àttee bu nekk ci la ñuy yem quant à mais tawaaful ifaada moom comme que mooy ruknu bi mooy ponk bi mooy pilier bi bi nga xam ne moom nit ku nit ku deful ku ko deful moom amoo aj amoo aj ta boo ñibbee dañ koy dañ dañ dañu wat réparer say bi waaw day mel ni da ngaa ba léegi dañ foog nga ñu wax a réparer ko parce que defoo ko waaw léegi kon affaire yaa moo tax yooyu quant est-ce que lan mooy période bi kañ lay commencer tawaaful mooy heure ruknu kañ lay commencer muy ifaada ak ba ci période bi ban jour la lay tàmbali ak ba kañ lay jeex yoo xam ne mooy nit ki am nga ci possibilité def ko ci ah période aj bi kañ la te loolu buñ koy gis ma wax ko léegi bala ma ko fàtte amaana bu ma ko waxee ni dootuma ko du ma ko fàtte insha allah mooy euh, tawaaf boobu yonent ma saa saa bi di bésu tabaski te gis nga ak jamratul aqaba ak yooyu buñ ci ñëwee dinañ ñëw xool surtout tawaaf bii mooy bu dee mais attends bu dee nag kaa kaaba gi mën a ñëpp xam nga moo tax Saudia di di def ay quota naan nombre de personnes yi lañ jox par dëkk yoo xam ne ñoo fi ñëw di aj sinon man ñoo bàyyi ñëpp ñu ndax duñ fi xaj mooy bu boobaa même bu dee joxe nañ quota ñu ñëw gaay fees masala est-ce qu'il y a pas possibilité ñu xaaj nit ñi ñu ne waa sàngam yéen Euh, jour tel muy jour tabaski yéenay wër kaama gi léegi ja suba ga wala bon bu dee léegi nag loolu masala boobu li muy indi mooy masalaam kañ la yem ak <laughs> tawaaful tawaaful ifaada muy tawaaful rukni ba kañ la nga ko nit ki mën a def bu boobaa dinañ ñëw mooy lii damay poser ay question mooy est-ce que mën nañoo xaaj mbir mi comme que nit buñ baree bare te mu nar a ay jiye ñu ne gars yi léegi dañuy xaaj affaire bi ñii ñooy tawaaf tey moo xam ñu ne beneen jour euh, euh, beneen groupe ñu xaaj tuwaaf yépp kii yoo xojjaaj yi deux beneen jour ñu ne ñii ñooy ñëw est ce naa nekk comme lu mel noonu loolu dinañ ko gis masala boobu ah insha allah léegi nag kon léegi nag yow bon yow léegi léegi ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ci suñu masala bi léegi tawaaf yi bon répété ko après bu nekk nag nga léegi nag duggal ca bu bu bul bifurquer feneen waaw soit sur l'autoroute rek yow li ngay bifurquer dafa bari lool léegi li ngay def mooy bu fi waxaat leneen dañ la koo ñaan ah bu wax leneen yow fii mu ne wom waxal ñu aywa ñetti tawaaf yi nga waxoon mën nga ñu koo répéter insha allah dañ la koo ñaan nga tawaaful qudum ah? mooy tawaaf de bienvenue hein beneen bi ci tegu muy euh, tawaaful ifaadati mooy tawaaful ifaada beneen bi ci tegu muy tawaafu alwadaa muy tàggatoo léegi nag ana mooy àtteey benn bu nekk ci yooyu ana mooy àtteey benn bu nekk ci façon tawaaf yi ñu ne la tawaaf surtout bii ñu nekk nii muy tawaaful qudum muy tawaaful qudum ah tawaaful qudum boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, euh, attention ñu ngi dugg ci masala kaaf fa daanaka nee nañ lu ñu yoonal lañ ci koo xam ne dafa ñëw di aj aj kese <laughs> parce que masala bii boo am na lu ñu ci waxoon mais laal ñun fii parce que mawlaa am nu am baas moo ci génn moom dafa yàpp ne tawaaful qudum dara waaye ñi nga xam ne day aj si xam nga gisoon na ñoom da ne waa ji aj ak mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom que ne eh, ñu ne la mooy xam nga ñoo na woon ku fi ko képp koo xam ne da ngaa aj si boo fi aj see nga ñëw. te xat yu wala nga xiraat wala nga def tamat euh, nu mu tudd xiraat te indiwoo xat yu force par force mu neex la ak mu naqari la yow sa affaire boobu noonu transformé wu na day nekk tamattu booy umra umra ngay def par force waaw umra lay mujj nekk ci par force voilà affaire boobu nag affaire boobu nag moo indi li nga xamante ne nii mooy wax jooju que ne mooy xam nga ko comme du tawaaful waaye li nga xam ne boo accès yow sa umra ga de toute façon day fecceeku nekk de boo fi yooyu aj boo boo fi yéene aj tamit par force day fecceeku mais sinon loolu à wax boobu boroom xam-xam yi ñoo d'accord que si tawaaful qudum kay lu ñu yoonal la waaw Mawlaana Ibn baas moom moo euh, ci ñëpp moo xam waa joo xam ne day aj mais am na ñoo xam ne euh, seen xataay tax na seen xataay day tax comme waa joo xam ne dafa ñëw euh, comme mu agsi Makka mu ngi agsi ci aj gi ay timis yooyu bésub Arafat la agsi cëpp Jidda te bu deful ndànk boo moywul wala boo nu mu tudd mu mu mu mu agsi ay ay après tisbaar wala après tàkkusaan te bu naree dem Kaaba ga ak kii en tout cas muy demee ba Arafat bu ko fekkee du tout kooku dañ naan ko direct yow da ngay dem fële voilà sinon bu dee kii na ko du fa dem ah. moo tax Mawlana Ibn Abba kii eh, Omar <laughs> benn waaye dafa ñëw ne ko comme ni hadith ne ci saxiix yi. ne ko mais bu ma ñëwee di kii est ce que mën naa taxaw al mooy Arafat sans pour autant ma ma wër Kaaba gi mu ne ko dé mu déedéet da ngay wër Kaaba gi ba pare nga door a dem Arafat waa ji ne ko non parce que diw doomu diw danañu moom loolu mën naa nekk mu ne ko yonent bi alayhi genn gi sax denn bi dana ko Mawlaana Ibn Abbaas la <laughs> dana ko Ibn Abbaas lii la wax mu ne ko hé yonent ma lay saab saab bi mu ñëwee fii dafa tawaaf ba pare mooy tawaaf bi la njëkkal door a dem arafa mooy tawaaf bi ñu gis nii mooy bi arafa ca neuvième jour ba la fa dem mu ne ko yow abi qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa <laughs> aw bi qawli ibn abbas in kunta sadiqa <laughs> maolaanam noomar na ko yow léegi fekk waa ji en waa ji moo neex waa ji dafa ñëw ne kii Mawlana nu um, Umar <laughs> ne ko diw de nee na nee na mën nañoo taxaw Arafat sans pour autant ñu ñu wër Kaaba gi mu ne ko mu ne ko <laughs> euh, waa ji ne ko yow yaa ñu gënal quoi waxal yow yaa ñu ko gënal mooy yow yow yow yow lañ préféré ci moom waaw parce que moom dunya laal na ko alors que yow laalu la moom nag lim naan dunyaa laal na ko mooy <laughs> le fait que euh, Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ma ne woon masoon a nekk gouverneur toogal waalil Basra loolu lay loolu la doon wax ne comme que ñoom dañ doon ñu mel noon dañ doon wax ne bon yu affaire nguur yi moom saay ah <laughs> looloo taxoon mu doon ñoom ñu doon moom waa doon wax loolu <laughs> waaye sinon waaye sinon Mawlaana Ibnu ibnu Abbas euh, moom xam nga ne <laughs> euh, sori na loolu <laughs> ah léegi euh, mu ne ko yow yonent bi saa saam dafa wër ba pare laata muy taxaw tabax muy muy taxaw Arafat léegi dama lay laaj yow yow mi laaj laaj bi abi qawl ibn abbas est ce waxu mawlana ibn abbas la ñuy waxu yonent saa salaam la ñuy jël wala waxu abdem abbas in kunta sadiqan dem dëggu nga ci ci roy yi nga xam ne ci li ngay wax que ne euh, da war roy yonent bi saa salaam moo la tax a jóg ah <laughs> waaw waa ji ne ko fitna yow yow yow yow yow yow lañ préféré ci kaw da ne ko ana fa ana ci ñun ñii nga yow nga ne man mooy pour wan gis nga. bu doon foo sëriñ yi fa la nekk buñ gisee ku ñëw di wax ci beneen sëriñ bi loo xam ne luy luy loo xam ne mën nañ ne tem mu wàññi ko tam te yëkkati bosam ni mu ciy saware kontaan foo ko sëriñ ta taalibe boobu ko def waaw jàpp ne loolu day wane ne moom daa kawe alors que lool lool mooy ñàkk vraiment mooy ñàkk sellal te mooy ñàkk yeew waaw Mawlaana Omar da ko ana ci ñun la àddina laalu anakan ci ñun la àddina laalut nga naan mawlaanam no ah, kii <laughs> Abbas àddina da koo laal anak man damay laaj anakan pour wan ne ko loo ko wax rek man nga ma koo wax waaw <laughs> bu dee moom àddina laal na ko man ñii di noomar mucc ma kon <laughs> voilà kon ñoom tawaaf bi en tout cas lool ci mawlaanam no Abbas ndax lool mu doon wax noonu mais sinon ñépp d'accord ne xudum lu ñu yoona la léegi nag mu dees ginnaaw bi ñu xamee ne lu ñu yoonal la moom tawaaful qudumi léegi ana lan mooy àtteem ah moom tawaaful qaadimi wala tawaaful wurudi wala tawaafu tahiyati ak yu bari yi ñu la waxoon am na yeneen ah waa jumhur jumhurul ulama dañu ne dañu ne dañu waaw dañu koo sopp ku ko bàyyi ah mooy eh, eh, amoo benn bàkkaar dara du la ci fekk waaw dañu koo sopp ku ko bàyyi lenn du ko ci fekk un un wongo kantaa ñii kantaa euh, maalikee yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne affaire bi ah non non non waajib la du ruknu de mooy du ponk waajib la te waxoon nañ la ma ñoom buñ nee waajib waajib mooy ku bàyyi waajib looy def ah ku bàyyi waajib ci maaliki kii looy def mooy dangay ngay rendi dara loolu préciser woon nañ la ko mooy boo bàyyee loo xam ne waajib la mooy loo xam ne obligation la yow li ngay def mooy da ngay da di rendi dara da ngay rendi dara ngir jabru ko ngir réparer ko waaw léegi nag looloo tax nag euh, maaliki yi ñoom rahmatullah alayhim dañ na affaire bi nag waajib la képp nag ku ko bàyyi ku ko bàyyi mooy ñëw nga ñëw Makka defoo ko te kooku moom li muy def mooy day kii bam euh, day day tuur deret waaw waaw ndax ñu ne li koy wane <clears throat> mooy këne yu xadiis yi mu fi waxoon yu sayyidatu Aïsha yeeg yooyu que ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee li mu njëkk a def ah, li mu njëkk a def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy mooy lan mooy dafa commencé <coughs> jàpp wër Kaaba gi ak xadiis yu bari yooyu ah te moo ne xudu anni manasikakum jële leen ci man ni ngeen di aje kon ci la ñuy ne képp koo xam ne nag dafay ñëw <coughs> ah, képp koo xamante ne dañ fi ñëw nag te defoo ko te yonent bi alei saa salaam bi mu ñëwee Màkka loolu la loolu mooy yow bàyyi nga loo xam ne waajib la lu obligation la lu war la loo waroon a def comme que nag bàyyi nga ko mais nag du ponk duñ la ne demal par force nga defaat ko sinon sa affaire du baax dañ naan la jabru ko ak dam waaw jabru ko ak li nga xam ne mooy dam mooy da ngay rendi li nga xamante ne mooy da ngay rendi dara ah <coughs> voilà léegi <coughs> waa jumhur ne mukk waaw hein mukk mukk waaye nag euh, euh, ba des kaa biñ la waxoon sànk de kaa biñ la waxoon sànk waa yi nga xam ne moom bu bu ko naree def euh, arafaat da koy da koy da koy da koy raw da koy raw arafaat da ko nara da kaa nara raw kooku noonu Eh, mooy ki nga xam ne daal vraiment gàttañ na lool même waa jumhur sax ñi ñaan dañ koo sopp ci ñoom mooy ñi nga xamante ne ñoom du nekkuñ ci kaa boobu waaw koo xam ne nekkul ci kaa bi nga xam ne moom lañ la wax léegi <coughs> eh, <coughs> loolu kon la Maliki yi rahmatullah alayhim wax ah waaye waaye waaye eh, ñoom dañ ne déedéet xudu anni manasikakum waa jumhur na leen xudu anni manasikakum tekkiwul ne lu fa yonent sallallahu alayhi wasallam def rek tekkiwul benn yoon que ne lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def keroog rek mooy ne affaire bi ay wa farata la te loolu ñun ñépp xam nañ ko waaw xabab gii nga fi doon wax ramal gii loolu xam nañ ne loolu du farata waaw du farata te pourtant Eh, nee na xudu anni manasikakum def na ko est ce farata la kon nag lan ngeen wax ne lii farata la mbir mi kon du farata waaw. Kanta ñoom ñu ne affaire bi daal farata la parce que liñ la wax noonu ñoom al ulama al malikiya ah rahmatullahi alayhim <coughs> eh, bon. amaana nag loolu jaru ko mooy ay ay di nga reen ko deful di nga waaye nag mooy na nga ko def nag waaw na nga fexe daal ba def loolu bu dee nag yow bon manoo ko woon a def loolu dara du la ci fekk eh? wallahu taala alam léegi nag mu des tawaafu beneen deuxième <coughs> mu des beneen bi nga xam ne mooy tawaafu tawaafu mooy tawaaful rukni mooy tawaaful ifaadati waa tawaaful ifaada nag moom ana boobu moom nan la fay demee ñu ne la tawaaful ifaada moom ñépp d'accord ne mooy rukn mooy tawaafu ziyaara lañ koy wax tamit lii moom mooy ponk bi nga xam ne moom boo ko boo ko deful moom ah, ah amoo aja ah. waaw faut que ça soit très clair boo ko deful lay salaka xaj amoo xaj amoo ah, aja moo tax yow fokk nga def loolu le fokk nga def li nga xam ne mooy xudum fokk nga def xudum léegi mooy ifaada manaan ifaada ndax li su te loolu li koy wane mooy euh, li borom bi ne wal yatawafu bil baytil atiq ah mu ne ginnaaw gi mooy bu ñu defee yooyu yëpp nag wal yatawafu nañu tawaaf nag bil baytul atiq néeg bi nga xam ne mooy al baytul atiq mooy al baytul atiq nañu nañu nañu ko wër loolu mooy wane ne farata moo tax loolu moom boroom xam-xam yi amuñu ci wute ne ne loolu mooy farata bi waaw mooy bi nga xam ne manu la ñàkk ci tawaaf bi <coughs> manu ñàkk manu la ñàkk ci ay léegi nag <coughs> ah, te wax gisoon nañ sayyidatu Safiya keroog bi nga xam ne bi ñuy gis eh, istidlaal yooyu bi nga xam ne ci la gisoon ay réglam yonent mi alayhi salaatu salaam ne ah baadu dañu fee nar a téye ahaasib ahaabisatuna hi ah, ñu mu laajte ñu ne mu ne leen ndax wër na ndax mas na def na benn ci tawaaf fi ñu ne ko waaw def na kii de <coughs> ñum tudd Euh, def na tawaaf <coughs> tawaaful ifaada mu ne kon falaa idan kon nag téewuñu fi ah kon loolu mooy àtteem que ne lii moom ruknu la lii ñépp ci d'accord léegi nag mu des troisième tawaaf mooy tawaafu ah <coughs> léegi bu ñëwee ca bërëbam dinañ wax ban moment lay commencer ak kañ lay jeex tawaafu rukni ndax looloo jar a xam <laughs> ndax bés bu la rawee comme que bu la rawee sa affaire yàqu kooku boo ko xamul taaf xam di <coughs> kañ lay commencer kañ lay jeex hmm? léegi nag mu des bu mujj wi mooy <coughs> tawaaful wadaa taw tawaaful nag mooy tawaafu sadri <coughs> moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne ij'alu aaxira hmm? ahdikum bil bayt at-tawaaf ah? loolu moo tax nag waxam jooju yonent bi alayhi salaatu wax ne def leen li mujj li ngeen xam ne moom ngeen di am ak euh, euh, fii nii lu mu tudd ak bayt bi muy néegub yàlla bi mooy ci na ko def muy tawaaf loolu moo tax tawaaf boobu boroom xam-xam yi lañ daal di ciy wute ah euh, xoola gis nga masala bi ñu gisoon sànq mooy mooy tawaaful ifaada lan lañ waxoon waa jumhur ñoo ne dañ koo sopp maalikee yi ne farata la léegi nag bi lañ am fii mooy maalikee yi ñoo ne lii nii dañ koo sopp waa jumhur ne farata la waajib la waaw <laughs> ah. <coughs> ah. <coughs> ndax lan ndax xadiis biñ la wax sànq muy xadiisu mawlaana ibnu abbaas wa huwa fi saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa digal dañoo digal nit ñi mu nekk seen dernier mbir mu ñuy am mooy benn dernier lu ñuy def ci kaaba gi Euh, <coughs> euh, mu nekk tawaaf sauf que woyofal nañ almaratul haid ki nga xam ne dafa gis ma rek comme sayyidatu Safiya mi ngi sànk ne loolu doo fa toog loolu mooy wane ne boo xamee lool nag mooy même ñi ne la waajib la dañ ne bu dee jigéen bi dafa gis mbërëg grawul <coughs> waaw <coughs> parce que dañ ko ko woyofal moo tax keroog maa naan xanafiya yi bu ñëwee ci tawaaf yii ban moo ñuy farata dinañ xool ñoom ñoom lan mooy seen position ñoom seen position mooy ne tawaaf bi mooy bi bi waa jumhuur di lay naan hadith Sayyidatu Safiya bi ñu ne mais Sayyidatu Safiya daa gisoon mu rek problème aw <coughs> oh. où problème mooy bi ngeen doon wax naan est-ce que tahaara charte la wala déet yaa ngi koy fàttale ko mooy xanafiya yi dañ ne ñun même buñ nee waajib la xadiis bi moo ñu won ne dañoo woyofal lii ak loolu mooy loolu yeneen sa salaam mi nga xam ne moo jël exception woyofal alxaid waaye ak ki nekk <coughs> muy alxaid ñun day nekk li nga xam ne waajib la mais nag du faram hmm? kon nag mu ngi noonu <coughs> loolu la <coughs> <coughs> waaye euh, maalikee yi nag ñu ne leen mais yéen lan moo tax ngeen ne affaire bi du farata dañ koo sopp doonu du du waajib du lu war dañ koo sopp ñu ne parce que yonent bi sa salaam dafa permettre sayyidatu Safiya waaw ah, mu bañ te waxu ko rendil dara kon ci lañuy xam ne du waajib ndax bu doon waajib bu bàyyee dara ngay mooy comme ñële ñi nga xam dañoo bàyyi loo xam ne waajib la da leen a wax ngeen leen di nar comme ni ñuy gisee ka ka amoon problème ci bopp bi mu a ko wax ko après da ko mais dafa fidya ah dafa fidya mooy dafa reen dara ñu ne loolu nag day wane ne kon affaire bi loolu leen lenn rek lay wane mooy ne mbir mi kon du du farata ndax bu doon farata bu doon euh, lu war la wala waajib la. bu ko deful dina ko mu tuur deret wala mu def dara waaye <clears throat> loolu la Maliki yi wax waaye nag waxu Maliki yi dese naa dëgër waaw parce que man nañ ne mooy li waa jumhur wax mais Sayyidatu Safiya dafa parce que dafa gis ay mbërëgam léegi bu ngeen ma waxee kay ku am mbërëg noonu lay demee waaw loolu kay je suis d'accord mais nan ngeen ci mën a dugali keneen ki nga xam ne moom loolu amu ko hein loolu amu ko ki nga xam ne amul benn ngànt hein mooy kooku moom dafa lu tax nit bëgg ko ci génne kee d'accord nañ ñu génne ko ci par torrent ma saab saab moo ne laa idan ah ah xaabisatu naa hi ndax dañu fee nar a tëj te ñu ndax gis ne régalam te warul walla ñu ne ko mais waroo mu ne ñu mu laaj ndax waroon na ñu ne ko waa defoon na ifaada bi mu ne kon laa idan nañ de fal nan sarif ñu kooku ki gis mbërëg la mais pourquoi ngeen bëgg cee dugal ñeneen ñëpp ba tax nga ne comme que waaye ñoom fi ñu ko teg dafa dafa ànd ak ñoom ni ñu gisee mooy comme que bu doon waajib la parce que bu ñu nee waajib la mooy léegi bu ñu nee waajib la mooy kon ku ko deful dafa war a euh, dam dafa war a tuur rek alors que fii yonent bale saa saa tourloowu ko deret ci la ñuy xam ne kon du waajib waaye dañ naan loolu ginu la dëgër waaw li dëgër mooy ne mbir mi waajib la sauf ko képp koo xam ne dangaa mel ni xaayib kooku noonu dañ ko koy teggil comme li xadiis bi wax wallahu taala alam voilà kon nag euh, euh, ñooñu nag loolu sauf que tawaaf bii tawaaful wadaa ki dëkk Makka kooku bokku ci waaw waaw bokku ci parce moom lu muy togg muy fii ci Kaaba gi fi la dëkk fii Makka gi la dëkk ah léegi Euh. ñi nga xam ne dañoo dëkk ci délimitation yi gisoon hmm? mawaqit yi yalamlam zaatu irq euh, qarnul manazil juhfa zal hulayfa yooyu moo ñu dëkk ci biir ñooñu est-ce que dañuy tawaaful wadaa wala déet loolu mooy wax bi hmm? moo tax ku mel ni xanaabila yi kii xanafiya yi ñoom dañ ne képp koo xam ne ci biir mawaqit yi nga dëkk kooku du jof du def dara waaw mooy Makka ba biir Mawaqiti kooku moom du tawaaful wadaa mooy tawaafu tàggatoo du ko def alors que Maliki Shafi'i yi dañ nekk dañuy xool waaw bu dee ne moom daal dafa voyage ñu gis ne fa mu jógee foofu même bu dee ci biir Mawaqiti la ëpp na masafatul qasri wala mat na ko kooku day wadaa te côté bu dee côté boobu lahu wajh tamit wax jooju ah wallahu ta'ala alam kon nag tey insha allahu ta'ala dañaa yem nii bii di ñëw nag kon kon léegi baax na léegi kon tawaaf yaa ngoo ak seen yaate tawaaful xudum euh, bii ñu nekk muy le bienvenu maalikee yi ñoo jàpp ne waajib la waajum xuur ne déet dañ koo sopp maalikee yi buñ la nee waajib la ku ko bàyyi da ngay di dara waajum xuur ne déedéet kantaa ñële nu mu tudd <coughs> euh, bu dee tawaaful ifaada mooy ruknu bi ñépp d'accord ne mooy ponk bi nga xam ne ko deful amoo ay tawaaful bu mujj bi mooy tawaaful euh, wadaa boobu Maliki yi ñoo ne dañ koo sopp waa jumhur ne dañ ko dafa nekk lu war te loolu insha allahu taala mooy li gën dëgër wallahu taala alam kon ñu yem ni bii di ñëw ñu gis lan yonent bi alayhi salaatu salaam tawaafam gi lan la daa am lu mu ci doon wax ah wala déet ah istilaamul rukn wax nañ ko ba mu fa jàllee def na ko loolu dinañ ko tudd après ñu àggale nag bi mu wëree ba pare ana lan moo ci tegu insha allahu taala loolu lañuy gis kon gis nañ beneen ruknu muy at-tawaaf mais àgguñ ci li nga xam ne mooy ruknu bi muy dixième jour bi ñu ñu ngi ci la le quatrième jour ci mois zul hijja ma rasulillahi sallallahu alayhi a'lam wa sallallahu wa sallama ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin